amma ba'du qaala samaahatul imaam Salaahuddin Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kanzi saani min kunuuzil ashara fi fasli hayaatil kawni wa ghadan yahmaduhu rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi mahaamida laa ya'lamuhaa al-aan fa inna mahaamidallahi subhaanahu wa ta'aalaa bi hasbi maa tatlubuhaa al-mawaatinu wan-nashaa'aat ila axiri ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi kon ñu dellu si fi nga xamante ne foofu la ñuy wax ci alkunuzul ashara ñu ngi woon ci alkanzu saani muy ñaareelu kanz al euh, bi euh, ci wàll bi nga xamante ne moom mooy euh, ci wax wax maanaam xayatu kawni ne adduna bi yëpp dafa am ak dundu goo xamante ne moom la amee. fi ñu gisee ci suñ jotaay yi weesu eh, yegg si woon nañ ci fi ñu doon gisee ni doomu aadama dëgg-dëgg mooy ki nga xamante ne moom moo dajale adduna bi yëpp maanaam kawnu bi yëpp ci moom la tënkoo eh, loolu mooy nekkoon kon eh, doomu aadama bi dafa am wàll goo xamante ne du ci nangu mukk ak mat mais mu am wàll goo xamante ne bi dina ci nangu ak mat comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee yi nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moo yeneen mindee fi ñoo ko nuróole mooy côté jëmm ji côté yaram bi côté maanaam biti bi yëpp moom munu cee max ala kulli xaalin donte moom mooy mbindeef bi nga xamante ne ci taxawaay nii moo ci gën a taaru moo ci gën a mat moo ci gën a euh, mais suñu xoolee ci wàllu ruuxam maanaam ak baatinam foofu lay nangoo ak mat Euh, moo tax ci biti ngay gis yu bari di ko dal comme yi ngi maanaam muy feebar di am ay jafe-jafe di am ay yu mën di am yu sañ ainsi de mais yi nga xamante ne moom mooy côté biiram loolu moom ak mat mën na cee am euh, lool moom moo tax euh, ndax xadara yàlla bi muy xadaratul ilahiyya muy péyu yàlla bi borom subhaanahu wa ta'ala daf ciy feeñee ci matam noonu lay feeñee tamit ci mboolem turam yi ak ñolam moom borom subhaanahu wa ta'ala ci di ko feeñee ci doomu aadama bi Euh, loolu moom moo tax doomu aadama boobu nag moom la def mu nekk xalifaam mu nekk ki nga xam ne mooy xalifa borom bi subhaanahu wa taala mu daal di koy solal euh, li nga xam ne moom mooy euh, ensemble yére leer ngoo xamante ne maanaam ak daf ci amee ak gëlëmte maanaam da ci amee ak gëlëmte loolu moom moo tax malaaka yi ñoom gisuñu woon bi ñu gisee doomu aadama gis jëmmam ñi kese nii Euh, xamuñu woon dëgg-dëgg li nga xam ne moom la làmboo ci biiram euh, ñoom ñu jàppoon ne euh, ñoom ñi ngi sàbbal ci borom subhaanahu wa ta'ala ba noppi di ko taqdis ci anam goo xamante ne dëgg-dëgg jarul woon maanaam muy teg beneen xalifa ci kaw suuf parce que ñoom am na nuñ koy defee borom bi nag subhaanahu wa ta'ala di leen xamal ne leen mbir mi dañu wut noonu ngir ne doomu aadama li mu mën ci taqdis ci sàbbal borom subhaanahu wa ta'ala ci ay xeetu turam ak ay melom ci ni muy féeyee ci géeji tur yàlla yi ak meloy borom subhaanahu wa taala loolu amul benn mbindeef bu ko mën maanaam xattaa ba ñoom malaaka yi xaajuñu bay mën xaajaat xaajaat xaajaat euh, kon loolu mooy na ngir ne doomu aadama maanaam maanaam maam en tant que nit moom moo mën loolu et que doomu aadama juddoo ci le fait moom moom maanaam moom dañoo juddoo ci moom maanaam ci le fait mu nekk nit noonu Euh, léegi nag euh, comme que nit ñi ni ñuy sàbbaale borom subhaanahu wa euh, ak ni ñu koy ni ñuy ni ñuy ni ñu koy taqdiise maanaam di seede ni borom subhaanahu wa ta'aala dafa jiggi dayoo ci kenn te ba nga xamante ne xel yi mënuñu koo jàpp maanaam mënuñu koo jàpp. Euh, ak génn xeetu wàññi ku mënta ne ci moom ci anam goo ko mën ci wëlbatee te mboolem xeetu mat yi ci mbindeef yi loolu ak wàññeeku la ci borom subhaanahu wa ta'aala te loola mënta nekk ci yàlla moom boroom subhaanahu wa ta'aala maanaam kon loolu yëpp bu fekkente ne day leer nañ maanaam dem na ba nekk loo xamante ne lu biir la lu fës la lu leer la euh, loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moom mooy xeetu taqdis bi maanaam loolooy taqdis bi loolu nag euh, kon sabbal gi ak taqdis gi yëpp yëpp dëgg-dëgg boo ko xoolee dafa nekk ci benn melo bu tudd sant ak cant mooy xamdu moo tax boroom subhaanahu wa ta'aala bi muy tàmbali ci sóotu Faatiha bi euh, euh, d'ailleurs bi ñu def tafsir sóotu Faatiha bi def na fukki at ci ginnaaw leeraloon nañu wàll boobu tamit maanaam ne sant gi ni nga xamante ne noonu la gënee mat yeneen yi ci des yëpp maanaam ñi nga xam ne noonu la ci sàbbal nekke noonu la ci taqdis nekke noonu ci leneen lu dul moom nekke sax ci biir sant la ne et sant ci boppam moom mooy li nga xam ne moom mooy li gën a kawe lépp euh, loolu gisoon nañ ko euh, gisoon nañ tamit ne sant borom bi subhaanahu wa taala bi ci boppam moom sant gi sant boppam ba dara du dara euh, ca ajak jak ca gannaaw mooy moy nee fi ni ca gannaaw bon léegi nag duñ ko loolu duñ ko situé ci temps buñ ne temps bi mooy nekk bi la parce que temps lu ñu créé la après maanaam lu borom subhaanahu wa ta'aala amal la euh, ci ginnaaw bi euh, donc liñ ci nam rek mooy ba dara du euh, loolu bi nga xamante ne moom la maanaam borom subhaanahu wa ta'aala dafa santoon boppam sant boo xamante ne moom mooy sant gu mat gi loolu moom moo tax borom subhaanahu wa naan alhamdulillahi rabbil alamin maanaam bi nekk ci tàmbali suuratul Faatiha ak alhamdulillah dama ne a la maanaam alif laam googu du lil istighraq comme ni ko ñenn ñi di jàpp wala lil jinsi déedéet istighraq mooy dafa labal maanaam labal na mboolem cant yi comme ni ñuy wax mboolem xaal cant yi ñeent nangam comme yooyu wala euh, lil jinsi maanaam ni mu am xeetu cant bu bu spécial bu ñu wax déedéet du loolu mais dina ah dina maanaam mooy euh, ne cant googu. mooy day dellu ci sant ga borom bi subhaanahu wa ta'ala santal boppam ba dara dul dara et que sant googu xaqiqatan moom moo génne lépp moo tax baatu alhamdulillahi rek moo ci mën a ndax allah maanaam turu yàlla euh, mboolem turu yàlla yi ak melo yi ma li leen sababal te li leen jur moom mooy sant googu xadara boobu nag nga xamante ne mooy xadara sant googu dëgg dëgg foofu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, maanaam moom maanaam ci la ci la ci la nekkee dëgg-dëgg et que borom subhaanahu wa ta'aala baatinu googu maanaam secret wu sant googu moom mooy dëgg-dëgg dëgg moom la amalee réalité bi nga xam ne mooy xaqiqa bi nga xam ne mooy xaqiqa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sa réalité intrinsèque et que euh, loolu moom ci boppam sax dëgg-dëgg moom moo jur yeneen tur yàlla yëpp ak ak melo yi voilà donc loolu moom moo tax euh, cant googu moom mooy vecteur bi nga xamante ne euh, lépp maanaam mboolem réalité yi mboolem xaqaati mboolem secret yi mboolem leer yi mboolem mbir yëpp ci cant googu la jóge mooy sant googu borom subhaanahu wa ta'aala santal boppam et que secret wu googu du kenn ku dul sangi-sang yi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa Euh, turam yu mag yi nekk di wërwërloo ci sant maanaam moo tax turam ci zahir mooy Mahmoud turamu baatinam mooy Muhammad turu baatinu baatinam mooy Ahmad maanaam nga gis ne lépp ci sant la jóge Mahmoud mooy ci sant parce que dañ koo sant dañ koo sant ci mboolem melo yi mboolem melo yu rafet yi dañ koo sant d'ailleurs euh, euh, côté boobu mooy ne turu yàlla yi melo yëpp daf koo ràngoo loolu ñu naan al-mahmud mooy ci ñi sant voilà melo yàlla yi euh, euh, yëpp ak melo yi daf ko mooy mooy mahmud euh, ci ci ci ci ñu sante ko ko de loolu moo tax kii Hassan Seydina Hassan ibn anhu bi mu naan bi muy wax ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf ni wa shaqqa min ismihi li yujillahu fa dhul arshi mahmudun wa hadha muhammad Euh, um, ci ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi la ko woy muy saxaaba la radiyallahu anhu euh, mu ne euh, Sayyidina Hasan ibn Saabit radiyallahu mu ne Yonent bi de sallallahu alayhi bii may woy sang bu mag bii moom day borom dañ koo xaralee turam maanaam wa shaqqa lahu min ismihi dañ koo xaralee yàlla dafa jël turam moom mu xaralee ko turu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais dëgg-dëgg wax jooju tegtalewul ne benn tur lañ ko xaralee déedéet. mais li muy dindi foofu mooy mooy li ma leen bi wax secret bu mag bi ma leen nekk di dugal nii moom la leen moom la leen di dund parce que li mu ci teg def ni luy jillahu ngir mu màggal ko màggal woo xamante ne mbindeef yi loolu da leen di ëlëm maanaam da leen di sukk parce que kii wax tamit bu ñu fàtte ne ab saxaaba la radiyallahu anhu moom li muy waxee ak xakaat yi mu ciy dugal day nekk yu kawee kawe mu ne fadul arshi ki nga xam ne mooy boroom arsh mooy boroom subhaanahu wa ta'aala mahmud mooy ki ñuy sant ci alhamdulillahi c'est-à-dire kon borom subhaanahu wa moom mooy ci santoon boppam ba dara dul dara a ak jag ci gannaaw moom mooy ci nga xam ne moo santoon boppam ci alhamdulilah moo tax alhamdulilah mooy baat bi gën a ba yeneen ba sax ne yeneen ci lu ñu bu ñu joxoon nit doomu aadama mboolem xéewal ak lu mu mën a doon bu waxee alhamdulilah yi loolu mu wax moo gën a rëy xéewal yi ko jox ba tax mu naan alhamdulilah ce qui fait que ni maanaam même ñi nga xam ne ñoo nekk biir àjjana bu ñu duggee biir àjjana di sant yàlla. alhamdulillahi alladhi azhaba anna al-hazan ak bi bu ñuy dem ci yoon bi alhamdulillahi alladhi hadana li hadha ak yu mel noonu yëpp maanaam nañu xam ne li nga xamante ne moom mooy baatu alhamdulilah boobu ñu wax mu ngi ci biir àjjana ak ak li ay kon baatu alhamdulilah dafa nekk baat boo xamante ne dëgg-dëgg muy sant borom subhaanahu wa taala dafa nekk li nga xamante ne mu vraiment dafa làmboo lépp et que muy gën a rëy li nga xam ne moom mooy euh, li li li. Euh, euh, euh, mooy mooy mooy li nga xam ne moom mooy li ñu moo tax borom subhaanahu wa mu ne mu ne Ibn Hassan radiyallahu anhu ne borom aras muy borom muy buur yàlla subhaanahu wa mooy mahmudun mooy ki ñuy sant bi naan alhamdulillah d'ailleurs tur boobu la jël jox ko yeneen bi sallallahu alayhi mais en fait tur boobu daf koo daf ci tegaat beneen kuufu leer maanaam ak baatil daal di koy tuddee Muhammad mu ne wa haaza Muhammadu mooy Muhammad sallallahu alayhi wa am na beneen mooy bu gën a làqatu encore mooy mooy Ahmad euh, moo tax boo bu ñu xoolee akaabiru aarifiina yi radiyallahu anhum mooy aarif billahi yu mag yi nandite yooyu ñoom dañuy euh, classifier li nga xam ne moom mooy buñ ñu duggee ci domaine boobu xaqiiqa yi maam dañ koy classifier ci ñaar ñuy wax yeneen bi sallallahu alayhi ci ñaari réalité yoo xamante ne réalité yooyu ñooy réalité originelle bu njëkk bi moom mooy xaqiqatul ahmadiyya et que beneen bi moom des moom mooy xaqiqatul muhammadiyya am na ay occasion yu bëree bari yoo xamante ne benn bu ci nekk ci yi doon nañ ko tudd euh, di ci am ay xeeti leeral yoo xamante ne ni ngi ko ci doon indi euh, mais liñ ci nam rek mooy ne euh, ahmad muy turu yenent bi sallallahu ak muhammad ak mahmud maanaam yooyu ñooy turu yenent bi sallallahu yu yi nga xam ne yu classique yi la c'est que il faut que ñu comprendre que ci mboolem maanaam ci addunay xaqaay ci réalité yi fokk day am ternaire maanaam ternaire day am maanaam mooy mbir du nekk benn kese fokk day fokk day nekk ñett maanaam laa budda loolu mënul ñàkk euh, ternaire fokk day am ci réalité yi monde réalité yi moom loolu la euh, moo tax même tey par exemple suñuy wax baa baa bi maanaam da gis ne baa bi la maanaam ak alif bi bi bi bi bi ci tegu ak baa bi ak tomb bi maanaam yooyu yëpp muy wane ci réalité yi moo tax suñuy wax tout le temps dañ naan euh, borom subhaanahu wa taala maanaam maanaam mooy euh, euh, xadara yi maanaam ñi nga xam ne mooy bu yàlla dañoo xadara yeneen ci yàlla sa sam ak xadara wàllu bi maanaam loolu daa iman kii yooyu fokk day am quoi ternaire boobu maanaam classification boobu loolu moom moo tax léegi nag Euh, yeneen ci bi sallallahu kon maanaam gis nañ moom terneeram maanaam mooy ñett ñooñu nga xamante ne ñoo fi nekk quoi maanaam parce que terneer mooy witre bi mooy witre yéegi <laughs> euh, euh, mooy imparité bi voilà le fait mbir mi nekkul loo xam ne dafa pair dafa tóol mais dafa impair moo tax bi dégg nga li yeneen bi wax sallallahu ci witar mu ne inna allaha witrun wa yuhibbul maanaam yàlla ne dafa dafa dafa dafa witre la maanaam mooy dafa impair ba pare dafa bëgg lu impair que bu dee imparité wu yàlla moom moom kese moo nekk koo xam te ne kenn la maanaam moom amul moom amul ternaire moom moom moom kenn la amul ñaareel amul deuxième voilà moom amul ku ko ñaareel la euh, sauf que xaqaa'iq yi nga xamante ne ñoom ñoo mooy réalité yi nga xamante ne ñooy euh, euh, ñooy manifesté wu yooyu foofu dañuy nekk ternaire am dañu nekk ñett euh, léegi yenent bi sallallahu alayhi wa kon ci biir xaqiqa boobu nga xam ne moom mooy réalité mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, maanaam secret boobu nga xamante ne moom mooy secret bu borom subhaanahu wa ta'aala tax yenent bi sallallahu alayhi wa koy wax sirru zaati mooy secret nekk-nekk yàlla bi loolu tax ñu koy wax loolu tax ñu naan ko aynu zaati mooy jëmmi nekk-nekk yàlla bi maanaam loolu moom moo tax ni ko koy wax mais tegtalewul ne moom ci boppam mooy yàlla parce que de toute évidence su doon yàlla dañ koy jaam mais yeneen ci maanaam jagalul ñu jaam voilà euh, mais euh, maanaam bi nga xamante ne moom wax nii moom ñu naan ko secret yàlla ñu naan ko secret nekk nekk yàlla sirullahi nurullahi leeru yàlla bi maanaam buñu naan leeru yàlla bi yeneen bi la ñuy wax sallallahu alayhi wasallam ainsi de kon yii yëpp moom moo tax ñu euh, koy wax en euh, kon euh, kon sant boobu nga xamante ne ci la lépp déparé borom subhaanahu wa taala ci njàlbéen gi feeñal na ko ci yeneen bi sallallahu alayhi ndax moom mooy ki xam ne mooy al musalli fi mihraabi ayniha maanaam mooy ki xam ne moom mooy kesi moo julli ci mihrab boobu nga xamante ne borom subhaanahu wa taala rek fa nekk mu nekk loo xamante ne. Euh, euh, euh, dafa dafa hermétique quoi dafa dafa tëju voilà dafa tëju et que amul du ci ubbeeku d'ailleurs réalité jaamu yàlla boobu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon jaamu yàlla moom kese ak borom subhaanahu wa moom mooy bi nga xamante ne moom la indiwaat ci julli maanaam réalité moo tax bi mu ràññaanee gis nga guddi gi nga xamante ne la borom subhaanahu wa ta'aala feeñal xéewal gi gën a rëy ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te moom mooy. Euh, ci zahir nii rek sax mu rañaan loo ko mu gis ne maanaam loo xam ne réalité intrinsèque la lu muy dund moom ci baatinam mu dundloo ko ci zahir bi maanaam muy mu mu dem def rañaan bi maanaam rañaan maanaam euh, dem ba baytul maqdis euh, yéeg ci asamaan yi traversé dem ba aras dem ba ba ba feneen foo xamante ne moom ak yàlla rek ko ko xam ba borom subhaanahu wa ta'ala ne ko maanaam diri ko moom jaamam bi maanaam jaam boo xam te ne ab du du abdullahi mais abduhu la moo tax mu ne wa awha ilaa abdihi maa awha mooy yàlla diri ne yenkewal na jaamam bi maanaam nga xam ne jaamu huu la mooy ha boo xoolee noonu ni mu nekkee nii nu hermétique nii maanaam nu tëju voilà noonu euh, maa aw xaalam ko géey te xam nga ha mooy cinq moo tax junga cinq prières yi même cinq julli yi dañ ci dañ ciy Euh, nga xam ne foofu daf fi tëjoo borom subhaanahu wa euh, kon ci guddi googu nga gis ne bi mu ñëwee julli lañu indi ci lañu indi juróomi julli yooyu juróomi julli yooyu kon dañuy représenter dëgg-dëgg loolu gi gën a mag ñi ci sant yàlla mooy di julli julli yi moom yi ginnaaw gëm yàlla maanaam mooy julli julli juróom yi maanaam léeg-léeg euh, léeg-léeg comme di caaxaankat bi di wax mais cant Euh, maanaam yi ngeen di def yëpp matu ko maanaam faw maanaam bu ngeen di cant rek parce que jaamu yàlla yëpp ci cant la wax na dëgg gaa sauf que maanaam moom bi mu ci namm mooy war di tëgg ka fecc ak di euh, togg lekk-lekk euh, gu neex ak yooyu rek maanaam tuddee loolu jëmmi mbir moomu rek ñu tuddee ko ak cant loolu tax ñuy wax maanaam cant gi faaw mu nekk tamit ci anam gi nga xam ne noonu la ko boroom subhaanahu wa ta'ala bëgge noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee maanaam faaw mu dëppook loolu sinon su dul loolu rek bu nekk cant te loolu moom moo tax tak tamit yàlla ki yegg nga xamante ne xolam daa iman day sant yàlla loolu kooku mooy ci kooku moom moo nekk ci xaal bi nga xamante ne xaalu mahabba la maanaam bëggeel bëgg borom subhaanahu wa ta'aala di ko sant maanaam nga xamante ne jàpp na ni xéewal gi gën a rëy gi ko yàlla defal rek mooy yàlla teg gi mu ko teg ci wetam maanaam mooy rek tout simplement borom subhaanahu wa ta'aala def gi mu def rek moom mu yëg ne moom jege na yàlla maanaam mu yàlla te que euh, yàlla fàttuwu ko voilà loolu nga xam ne day nekk rek di contempler borom subhaanahu wa ta'aala di contempler ay turam ak ay melam di ay xéewalu borom bi subhaanahu wa di gis ni ko borom subhaanahu laa defal maanaam mu nekk koo xamante ne suba ak ngoon guddi ak bëccëg mi ngi jàllar bi fu ci ay xéewali borom subhaanahu wa ta'aala maanaam kooku euh, te loolu moom mooy yëg boobu mooy li gën a rëy ci moom te loolu moom muy seen mbóoru yegg ci yàlla dëgg-dëgg maanaam am na mbir yu bari bari dañ koy wax ci buntu tasawuf maanaam du lu matériel du loo xamante ne par exemple dañ naan affaire baa ngi nii de matériellement dañ koy làmb di ko daj loolu amul ci wàllu euh, spiritualité d'ailleurs spiritualité lañ koy wax mooy loo xamante ne ça ne se passe pas dans le monde matériel ça ne se passe ça se passe dans la métaphysique ne ci côté métaphysique lay xewee maanaam mbir la boo xam te dafa biir dafa baatu dafa nekk lu biire et que euh, dafay feeñee tamit ci euh, maanaam fatxu bi borom subhaanahu wa defal nit ki maanaam ubbi yi nga xam xamante ne moom la ko ubbil parce que fatxu du moom ci boppam mooy maarifa maanaam du moom mooy xam yàlla ak ñu naan maanaam nand borom subhaanahu wa ta'aala loolu mooy fatxu mais fatxu mooy buntu bii tax nga mën a am maarifa boobu c'est-à-dire que nit ki du mën am maarifa lu dul fatxu bi ubbeeku ak ci moom ce qui ce qui veut dire que ni ki la gën a xam borom subhaanahu wa maarifa mooy xam gi ki la gën a xam borom subhaanahu wa gën laa xam réalité yi nga xamante moom moo réalité yi nga xam ne moom moo aju ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa kooku daa iman sikk nekku ci la moo la raw moom kooku moom sikk nekku ci euh, te foofu la ñuy rawantee sax ñoom ñi nitu ñuy rawantee dëgg moo tax ñoom buñ gisee seen morom fi ñu xamee ndax kii ñu nag moom ñoo tolloo wala moo ñu raw mooy gis bi ñuy gis ne moo leen gën a yegg fopp ci wàll ci buntu boobu maanaam moo leen gën a am mbir moom loolu moom moo tax Euh, selon niveau nit ki fi mu yegg ak fi mu ci euh, keneen koo xamante ne nitu yàlla mu gis ne moom maanaam moom ndekete ndekete vrai nilaar la xamul su nekkee ak awaam yi maanaam mooy ñi nga xamante ne xamuñu ma affaire euh, bi aju ci loolu moom day daal maanaam bu gis côté boobu day jàpp ne comme rek niñ ko ni ko tubaab bi di waxe euh, au roi euh, au royaume des aveugles le borgne les borgnes sont rois maanaam loolu la kon ci réalité yooyu noonu nga xamante ne moom lañ nekk di wax ne euh, te dafa am solo parce que en fait bëgg naa tamit insister ci benn mbir et que souligner ko quoi et yaakaar naa souligner gi ñu koy souligner Euh, mën na am njariñ mën na am njariñ bu bëree bëri bëri bëri mooy li ñu di wax nii su fekkente ne comprendre woo ci dara dara dara dara <laughs> comprendre woo euh, loolu muy tekki mooy ne dafa am ay kiiraay yu nekk maanaam ay kiiraay la maanaam moo koy waral maanaam ay xijaab li naan xijaab voile loolu voilement la maanaam kiiraay la moo tax doo comprendre mais que insha allahu taala peut-être euh, borom subhaanahu wa ubbi ko maanaam ubbi sa xol nga mën ko nga mën ci am ak accès nga mën ci am compréhension euh, mais plus nga ci am compréhension plus ngay comprendre dëgg-dëgg li nekk di wax ni lan la. Euh, loolu day symboliser ni yaa ngi évoluer loolu day wane ne dëgg-dëgg yaa ngi yéeg parce que day wane ni kiiraay yi nga xamante ne moo nekk sa diggante ak sa borom subhaanahu wa taala euh, day wane ni kon kiiraay yooyu ñi ngi ñi ngi dañ waaw day wane ni kiiraay yooyu ñu ngi dañ et que ngi ñu ngi wàññeeku maanaam loolu la loolu lay wane et plus ngay comprendre plus ngay évoluer plus ngay gën a jege borom bi subhaanahu wa ta'ala et li gën a bëri ci wàllu jege yàlla maanaam ak mat yegg ci mat boobu ci loolu lay amee quintessence su yegg ci yàlla ak mat maanaam ak jege borom subhaanahu wa ta'aala ci loolu lay amee voilà ce qui veut dire ni euh, su dee day dóoru ay chinois mooy ne tout simplement euh, dafa am kiiraay yu fi nekk et kiiraay yooyu ñoo di ñëw voilà et plus kiiraay yi di dañ dootul nekkati ne da xaar par exemple dégg kenn wax ko ci ñi nga maanaam ma wax ko wala keneen wax ko wala nga liir ko feneen wala yeneen dootul dootul soxlaati loolu dootul ko soxlaati ndax boroom subhaanahu wa ta'aala subhaanahu wa ta'aala ci boppam mooy ubbi sa xol euh, ci anam goo xamante ne maanaam day dindi ci raay yi tamit yow ci sa bopp ngay xam nga koy xam maanaam ngay gis réalité yooyu maanaam nga koy gis ak sa bëtu xol bien sûr pas ak bëtu bit parce que amul lu ci matériel lépp dafa spirituel euh, li tax ñu wax ko nag parce que dañoo gis ni important na parce que damay euh, euh, damay ragal comme ni may déggee souvent yenn discours yi par ci par là ci ñenn ñi ci ak ñeneen ñi par exemple booy waxtaan ak ñoom compréhension bi ñu am ci mbir yi ni muy amee benn xeetu fausseté bu ci am ak benn xeetu xeetu ñenn ñi xeetu gundi yi ñuy gundi waate maanaam ba da ngay ne sax ñii leneen lañ nekk di wax wala ñii ci yeneen mbir lañ ne alors que loolu dañu noonu alors gënuñu la comprendre mbir yi gënuñu la yegg ci mbir yi gënuñu la ko gis euh, ëppalewuñ la dara mais dañ lay jéem a gëmloo ne la maanaam di la tuur la def comme ni nga rek xam nga bu fekkente ne royaume des des aveugles la moom et mu am ay nandite aveugle maanaam ñoo xamante ne ñoom ñooy aati moo nguur gi quoi gëmloo nit ñi ne ñeneen ñi ne leen bon ngeen euh, toppale si li ginnaaw rek ñun ay jàccaar la maanaam fo problème day am voilà te léeg-léeg it souligner ko lu mel nii euh, day dina mën na jàppale quoi mën na am njariñ mën na am njariñ quoi ci koo xamante ne dafa jàppoon ne tamit lii imam Ash-Sha'rani doon wax radiyallahu anhu bi ñu bind euh, al-Yawaqit wal Jawahir fi Aqaid al-Akabir dafa ci bokk ci li ci wax maanaam bi mu koy jeexal dafa dafa gis ne borom subhaanahu wa ta'aala daf ko koo defal mu nekk kéemtaan maanaam ni mu bindee ci benn weer mën a dem delluwaat ci référence yi bindaat affaire yi ak xootalaat mbir mi ainsi mu ne nag parce que dafa bokk ci ma ci ci ci ci tax lii tax nit ki maanaam karaama maanaam loo xam ne kéemtaan la miracle maanaam prodige bu ko yàlla defal merveille yi daf cee bokk mooy yow ci sa bopp nga conscient maanaam nga conscient que ni vraiment li ma yàlla defal lu rëy la euh, te euh, buntu boobu day ubbi buntu day ubbi sant yàlla maanaam day ubbi sant yàlla buntu boobu day ubbi buntu sant yàlla bu bu rëy rëy ce n'est pas borom subhaanahu wa taala ci alquran bi wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ne ko bi ni'mati rabbika fa haddith sa xéewul borom nag li ci aju maanaam bi ni'mati rabbika sa xéewul borom fa haddith waxtaane maanaam la wax li mu ci teg ci suuf boo xoolee mooy alam nashrah laka sadrak xanaa ubbi lu ñu sa dënn maanaam mooy te ubbi dënn googu mooy jëmmi fàttu xanaa defaluñ la loolu parce que plus nit ki di conscient ci borom subhaanahu wa fi mu ko yeggale maanaam fi nga xamante ne maanaam kiiraay yi mu dindi ci moom euh, ba mu gis ko te kiiraay yi ni koy waral lenn la mooy subuhaat yi ak saxawaat lënt-lënt yi la mooy mbir yi dafa jaxasoo affaire yi la ba jow mbir yi lënt ak li nga xamante ne moom mooy bànneexu bakkan yi nga xam ne dañuy noot nit ki voilà dañ koy noot mais euh, bu la boroom subhaanahu wa ubbilee kii bunt bi et bunt boobu mu ubbil la ko dépendrewul ci yow nga parfait ci sa doxalin mais mi ngi dépendre ci moom boroom subhaanahu wa moom mu décider kiiraay bi dina ko dindi et moom mu décidé ne dina la xëcc yéegi yéegal la ci xadaraam moom nga bokk ci gaa yi nga xam ne ñoom ñoo ko jege te gaa yooyu nga xamante ne ñoom ñoo ko jege dafa am mbir yoo xamante ne yooyu la leen jegleen te yooyu mu leen jegleen li ci gën a màgg mooy euh, ulum muhammadiyya yi mooy xam-xam yi nga xam ne code yeneen ci bi lañ saa salaam mooy les les sciences mohammédiennes et que tout moom la ñu euh, moom mën nañ ko tuddee euh, comme mooy muhammadologie ah mën nañ ko tuddee loolu muhammadologie et que euh, nit ki ni nga xam ne loolu lay defee effort yi mën yi yi nekk ci possibilité am yëpp ngir conformé wu maanaam teg tànkam ci sunna yenente bi sallallahu alayhi maanaam teg tànkam ci njàngalem alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi te benn la te benn la loolu nit ki def loolu moom mooy mooy dëgg dëgg dëgg dëgg maanaam mandarga bi nga xamante ne maanaam mooy li ne mooy xéewal yi gën a mag nit ki nag am conscience ci loolu c'est-à-dire que le simple conscience ni xam na yoon bi lan xam na mbir lan la mu gis ne borom subhaanahu wa ta'aala ubbee na ko ay domaine maanaam ay domaine mayaadim ay domaine yoo xamante ne eh, mooy comme tool ni comme naan lii domaine u nangam la lii waa domaine yooyu yoo xamante ne moom ci boppam conscient na ci ne bëri na ñu muy gis wala ñu muy dégg wala ñu mu xam ñoo xamante ne mais xaaju ñoo xaaja xaaja xaaj bay bay bay bay am ci loolu mais loolu nit ki dafa war a taxaw mais di ci sant yàlla ba pare mu gis ko ba pare mu reconnaître ko ba pare mu rendre ci compte parce que yooyu noonu il faut pas le négliger il faut pas le négliger il faut pas jàpp ne bon voilà euh, dañuy dañuy ñëw après bon dem nañ quoi non non loolu jëmmi xéwal la gis nga euh, te li lay war dara xéwal ak doo ak surtout bu jëmee ci borom subhaanahu mooy rareté euh, lu raar day wone ne loolu dafa am doole te dafa am solo li tax ñu taxaw ci mooy comme dañuy wax ci wàllu cant gi. di wax ne ah, ba pare mu am relation ak maarifa gi mooy xam maanaam ak nand bo ñu aj ci borom subhanahu wa ta'ala mooy ne nit ki il faut que maanaam yi nga xamante ne d'ailleurs ci kunuus yi wala ci yeneen yi nga xamante ne euh, dinañ ci dugg ci domaine xaqaay ki yëpp bu fekkente ne am na en tout cas loo ciy comprendre et yaa comprendre globalité bi ak yu mel noonu loolu mandarga la buy wane ni kiiraay yi ñu ngi ñu ngi dañ voilà kiiraay yi ñu ngi dañ yeneen bi sallallahu alayhi mais saxaaba yi radiyallahu anhum da leen doon yëkkati kiiraay yi ci toog bi ñu doon toog ñoom jàng bi ñu leen doon jàngal alxuraan leeral bi mu leen di leeral diine ji mu yëkkati kiiraay yi très rapidement te loolu noonu il faut que ñu conscient ne loolu loolu ci boppam amul lu ko ëpp doole ci yëkkati kiiraay nit mën na arrivé ci yëkkati ay kiiraay ci jotaay yi ñu nekk loo xamante ne mën na toog junni ak di ko zikar te du ci yëkkati kiiraay yi toll noonu lu xamul ko parce que domaine la yoo xamante ne am ci accessibilité du effort bu nit ki di def yàlla moo koy yenkewal soit yëkkatil ko ko wala boog mu nekk ci environnement boo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala dëppale na ko ak ñu ko ko yëkkati maanaam loolu fokk ñu sant ci yàlla fokk ñu comprendre que ni du du du du lu maanaam du lu du lu du lu simple quoi du lu woyof quoi du lu tuuti voilà du lu tuuti te euh, voilà du du du yàlla la lu yàlla defal xéewal la maanaam nit ki war a sant yàlla ci loolu. et que à partir de sant yàlla googu noonu maanaam gis nga day dellu ci sant bu njëkk ga day dellu ci sant bu njëkk ga euh, loolu dañoo jàppoon ne rek euh, souligner ko doon na doon doon doon na am njariñ mais lool nag amul lu ci am relation ak ak man amu ci maanaam amul relation ak man maanaam lii ma la wax nii réalité générale la rek vérité vérité absolue la voilà vérité absolue la euh, jàppal rek ne borom subhaanahu wa su ko jaaralewul woon ci nga koy déggee fii borom bi dafa lan na la xéewal gu tax nga mënoon ko amee feneen jeex na tàkk sant ci borom bi subhaanahu wa taala wallaahi alhamdulillah léegi imam euh, Salah dina Tijaani radiyallahu anhu mu ne wax gadal ëllëg ëllëg parce que cant gi ci la tàmbalee et que borom moom yonent bi sallallahu alayhi wa euh, ñoo nekkoon ba dara dul dara et que cant googu réalité ahmadiyya la bon euh, loo xamante ne bi ñuy ci jeexitalu am na jotaay bu ñu sampoon bi ñuy jeexal Sahih al-Bukhari kii lépp lu am ci wàllu julli ci Sahih al-Bukhari bi am na ñetti jotaay yu ñu sampoon ngir résumé lépp lu julli bu njëkk bi dañ cee retracé yeneen bi saa sam nan la doon jullee mais euh, dañ ko résumé mais retracé ko lépp ci benn jotaay yeneen ñaari jotaay yi ci côté xaqaa'iq yi maanaam réalité baax nit bi bu julli ci lañ ci doon waxtaan rek képp ku ci mën a delloo bu ci delloo dina gis li nga xamante ne Euh, moom lañ doon wax et que julli ci boppam dafa représenter xaqiqatul ahmadiyya ndax d'ailleurs julli forme ahmad ngay def ngay yor taxaw bi booy rukkoo xaa bi taxaw bi mooy comme alif bi booy rukkoo xaa bi booy sujjóot miim bi ak daal bi boo toogee te yooyu position ñoo am ci julli te loolu mooy ahmad euh, am na yeneen réalité yoo xamante ne junjoon nañ ko ci biir ba pare waxoon nañ ko ci position bu nekk ak li nga xamante ne moom la làmboo ak ban relation la am ak lan fay wax ci ci buntu euh, xakaay si buntu euh, loolu euh, gisoon nañ ko kon loolu yëpp nga xamante ne moom lañ gisoon ci ci ci ci googu maanaam liñ ci jublu pour fàttali ko fii ci ne ah, ah, waxoon nañ ko ci mooy day dalay dalay dalay wan ne na Ahmad maanaam ne yeneen bi wa sallam eh, réalité bi ci boppam daf feeñ ci julli et que salaatu faatihi bien sûr moom mooy Muhammad yi la Muhammad yi la rek ah, voilà euh, mooy la réalité mohammadienne en tant que borom subhaanahu wa maanaam xéwul bu rëy la salaatu faatihi la fekk mu am ko mais euh, yooyu yëpp. ay mbir la yoo xamante ne ñaar su ma juumul jot nañu am occasion am luñ ci leeral même bu fekkente ne am na yu bari yoo xamante ne xëy na dese nañ ko xóotal dëgg-dëgg ci yenn jotaay yi mais daal ala kulli xaalis loolu mu nekk loo xamante ne lu lu lu luñ war a bàyyi xel la et que origine origine kon mbir yëpp mooy réalité ahmadienne boobu ak réalité muhammadienne boobu nga xam ne lépp dafa dellu ci sant yàlla ci sant rek lay dellu ci xamd parce que ñoom ñoo bokk radical moo tax foofu la radical lu tur yéen ci saa sam yu génnee Ahmad Muhammad ak Mahmoud yëpp ci Hamd lañ génnee euh, d'ailleurs après am na yeneen Hamid ak Hamad boo xoolee après mu nekk kon euh, juróom am na Hamid ainsi de suite euh, juróom maanaam kon yeneen bi sallallahu alayhi kon ni mu sante yàlla ci njàlbeen gi nekk ak borom bi subhaanahu wa moom jeex tàkk ci borom bi subhaanahu wa ta'aala wa ghadan mu ne ëllëg tamit yahmaduhu dana ko sant moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa bii paa koy sante bi maxaamide ci ay xeeti cant yoo xamante ne laa ya'lamuha xamu ko al'aana tey euh, loolu nag mën na nekk euh, lu surprendre plus d'un bu fekkente ne mën nañu bàyyi xel ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daa Euh, da doon day day day maanaam xam-xamam maanaam xam-xamam dafa xam maanaam ulumul euh, awwalina wal axirina maanaam xam-xamu ñu njëkk ñu mujj nan lañ mën a waxee ni sant bi borom so te lépp ci tot ci saalam la maanaam ci moom la génnee nan lañ mën a waxee ni sant yooyu muy sant borom subhanahu wa ta'ala au moment moom ci boppam mooy incarnation sant bi ba sax moo tax turam bi loolu la kon naka lañ mën a waxee loolu quoi mais bu yowmal xiyaamee ëllëg moom borom sant yéen ci saa sant dina sant yàlla ci anam boo xamante ne xamu ko tey jii nii nii nii xamu ko boobaa tontu bi mooy il faut que ñu comprendre que ni borom subhaanahu wa taala dafa mutlaq la dafa absolu maanaam dafa absolu samad ak samad voilà Euh, moom <clears throat> du moom moom boroom subhaanahu wa taala euh, même ne xamal ne yeneen bi saa xam-xamuñ njëkk ak ñu mujj ñi xamal ko xam-xam yoo xam ne ëpp na xelu mbindeef yi yooyu yëpp bu dee même dee loolu dëgg la mais loolu toog toog maanaam ci kanamu xam-xamu yàlla yeneen bi sallallahu xamul moo tax mu ne ko wa qul rabbi zidni ilman waxal ne maanaam mu wax ko ne ko na ko ñaan yàlla ne yow sa borom di dolli ma xam-xam d'ailleurs yeneen bi sallallahu alayhi yàlla loolu dong la ko wax ne ko ñaan ma ma dolli la ko voilà waxal yàlla defal ma nangam loolu am na mais dolli ma nangam xam-xam rek la parce que xam nga nit daay man day soxla xam-xamam bi yokku ci borom subhaanahu wa ta'ala ak xeeti cant yooyu donc plus muy dem yan yan bi saa maam ci géeju nekk nekk borom subhaanahu wa ta'aala géej la boo xam ne amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yeneen bi saa xam du dañ di fee ci géeju xadara boobu xadaratu te xadara boobu amul fu mu tàmbalee amul fu mu kon effectivement xam-xamam day yokku. parce que saa ku nekk mi ngi découvrir ci ay xàkkaay ay réalité borom subhaanahu wa ta'aala loo xam ne xamu ko woon avant parce que amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yow donc day continuer rek di découvrir di explorer ay réalité voilà exploration boobu nag moo ko yóbbee ba bu yowmal xiyaamee mu amaat yeneen exploration maanaam di continuer di cuir ci géej googu bi am ay xeeti xam-xam ci borom subhaanahu wa taala tax mu koy gën di sant ak ay xeeti santin yoo xamante ne nii nii nii xam ko te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko xamal ne yawmal qiyaamati nee boobaa borom subhaanahu wa dina ko in yenkewal ay xeeti sant yoo xamante ne instant bi ñu xam loolu nag lay wax nii mu ne lu tax fa mu ne fa inna ndax maxaamidallahi xeeti cant yàlla yi ak nan koy santeeg nan koy sante bi xat bi day askanoonteeg maa la nga xam ne taxlubu xaa sàkku na ko almawaatinu bërëb yi wan ak sos yi maanaam maanaam jëmm yi ak mbindeef yi ak nekk-nekk yi loolu lenn lu ci nekk dafa am euh, particule ci ay réalité xam-xamu yàlla ak maanaam ay ay ay ay réalité yi Euh, li ñu war a sant yàlla ci ay xeeti turam ak ay meloom ak ay feeñ waayu nekk-nekkam bu dee ci doomu aadama boo xam ne dafay yegg ci borom subhaanahu wa ta'aala dëgg-dëgg maanaam ba nekk ci xadaraat ci kalaat boobu nga xamante ne am na bu ñu fàttalikoo buntu bi njëkk ci euh, al-Kunûz ashara moo nekkoon ci wàllu taqyid ak itlaq moom ci itlaq boobu mooy absoluté boobu illimitation boobu voilà infinité boobu euh, nga xam ne nit ki bu yeggee ba yegg foofu lay dugg ci xadara boobu euh, loolu la amul maanaam yenent bi sallallahu alayhi euh, bu nekk ak particule bu nekk dafay am benn partie ci particule géej googu loo xam te moom lay moom lay yore et donc selon li borom bi di amal di sosal selon place ba loola di ne jamono ji mu koy feeñale day am ay xeeti tur yàlla ak ay melo yu muy manifesté woo yoo xamante ne yooyu tamit day waral ay xeeti cant yu yoo xamante ne yu spécifique la yu jagoo moo tax mu ne fa aatat mu jox nag nas ata aadama sosub maam aadama alayhi salaam wa man ashbahahu ak ñi ko nuru min awlaadihi ci ay doomam maanaam maam aadama alayhi salaam ak ñi nga xam ne ñoo ko nuru ci doomam yi boroom subhaanahu wa ta'aala daf leen bindee noo xam ne daf leen a jox lan al ahliyata ak yelloo mooy habilitation prérogative ci lan lil xilaafati ci nekk am ak xilaafa mooy wuutu yàlla ci boppam subhaanahu wa ta'aala loolooy xilaafa mooy kuutuwaay nekk wax xam ne da wuutu yàlla ci boppam fii la aalami ci àdduna bi yëpp doomu aadama ci zahir moo wuutu yàlla loolu moom euh, comme li borom subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ja'alakum xalaa'ifa fil ardi borom subhanahu yi ngeen nekk ay xalifa yàlla ci kaw suuf mais boobu xeetu xilaafa euh, bu zahir boobu maanaam bu feeñ boobu dafa dafa leer ne doomu aadama mooy xalifa yàlla ci kaw suuf moom la yàlla jox prérogative ak habilitation ci adduna bi ci univers bi loo xam te jox keneen ci mbindeef yi moo tax moom rek dafay def di bindi mooy tëral ay luwaawam moom mooy àtte moom mooy di di defar di tabax di di di di di xar suuf si di ko di ko di ko liggéey di di dem ci jaww ji di ci teg di ci def ay ay matériel am ainsi loolu doomu aadama moo koy def moo yilif mboolem animaux yi ñi ci am doole ak ñi ci néew doole ñëpp moo leen yilif ñi ko ëpp doole sax maanaam ñi ko gën a mag nga gën koo ngande gën koo diis moom moom moom doomu aadama moo leen yilif di leen bu ko neexee sax mu jàpp leen ñoom ñëpp di leen dugal ci ay soo di leen def loo ainsi de suite maanaam ku mu neex jàpp ci euh, ci moom sax sax doomu aadama la ko yàlla defal ainsi de suite kon ñoom maanaam ci zahir doomu aadama d'ailleurs aajowul sax ngay nekk jullit jullit yi yéeféer ñoo yem ci buntu boobu mais ñoom ñoo représenté yàlla fii ci kaw suuf ñoom ñoo yor mandat wu yàlla maanaam mooy mooy xilaafa mooy mandat man mooy mooy le mandat divin la lieutenance le, le loolu moom mooy xilaafa voilà et euh, ñoom ñooy mandataire yàlla yi subhaanahu wa euh, mais am na nag doomu aadama yoo xamante ne ci baatin ñoom ñoo yor xilaafa yi gis nga jotaay bii di ñëw insha dinañu ci dugg ci buntu xilaafa ci yaatal mais ñu yeggale insha allah mais euh, ne xilaafa yi lu ñuy wax kuñ naan xalifa du du comme ñun ni ñu ko yaakaare ah que kii génn na adduna doomam wala pap wala rakkam wala euh, ñooñu après kooku moom mooy xalifa bi ñu nan ko yaay xalifa bi nangam nangam euh, ainsi de suite loolu ak nekk xalifa yàlla du du benn de déedéet loolu du benn loolu c'est juste administratif dinañ ko leeral incha allah loolu moom ñu ngi mel ne rek ñu la recteur mosquée wala recteur université loolu lay muur rek amul dara lu ci spirituel c'est juste administratif xeetu xalifa boobu c'est ça maintenant nag en même temps xalifa boobu mën na nekk xalifa spirituellement mën na nekk mais xeetu xalifa boobu jarul sax muy nekk jullit en maanaam bu nekkul jullit wàññiwul lu bari en fait <laughs> <laughs> parce que tout simplement ci kilifa lay doon rek ci diine ji voilà comme ni nga xamante ne euh, noonu lañ jële waa ji naka la tuddati Jacqueline jox ko mu war a toppatoo mbiru jullit ñi ci ci ci ci bo bon xaw ma sax bo xam projet moom fan la mujj mais euh, nga xam ne moo leen war a toppatoo ñu régler problème yi jullit ñi mu jiite leen ñu war a toppatoo ay problème bopp voilà di compris problème xalaal bi problème yeneen ak yeneen ainsi de suite ñu xool nan la ñuy organiser woo tout ça Jacques Lang jiite leen te Jacques Lang bu jullit loolu seen naka noonu mën nañu tuddee xalifa ñoo xamante ne loolu dong moom mooy seen rôle day tudd leneen maanaam nañu fi rek euh, rôle yi loolu moom maanaam bu ñu naan xalifa moom loolu taxul ñuy wax dëgg dëgg dëgg ci domaine rek xaqaaxi réalité yi moom loolu taxul ñuy wax xalifa <laughs> voilà dëgg yàlla euh, mais dinañ ñëw ci xilaafa rawatina ci euh, tarixa ya bu ñuy wax xalifa lan lañ ci jublu ak façon xalifa yi nga xamante ne ñoo ñoo ci am voilà ak seeni niveau seen maraati bi naka la euh, ba nga xamante ne dañuy nekk ala bayyinati min al-amri maanaam ci anam goo xamante euh, dinañ xam bu baax buñ ne diw xalifa la lan ci namm maanaam lan lay tekki dëgg dëgg dëgg ak lan lañ ci namm euh, bi maanaam doomu aadama bi nga xam ne mooy xalifa nag léegi moom vrai xalifa la ndax dafa nuróog maam aadama alayhi salaam Euh, ci perfection boobu parce que moom Adama en réalité dafa ànd ak perfection wuute na lool ak ñi nga xamante ne noonu la ko ñenn ñi jàppe maanaam comme étant benn koo xam te vraiment mooy sunu maam mais dafa sàgganoon parce que dañ ko yóbbu woon euh, àjjana mu sàggana sàggan ba tax suñu toll ñun ñu ngi fii nii di daj ay coono ci kaw suuf alors que mënoon nañ maanaam image bu bon boobu yàlla nañ yàlla sàmm loolu yelloowul sax maanaam euh, ci nit ku ku correct nit ku correct yelloowul ci moom waxuma laa ki nga xamante ne ab yenent la ci yeneen ci borom subhaanahu wa ba pare borom subhaanahu wa ta'ala jël ko mu typifier doomu maanaam mu typifier eh, ki nga xam ne mooy xalifaam ci kaw suuf maanaam xalifaam ci univers muy muy doomu aadama muy muy nit muy nit voilà et que euh, bu nit yëpp nekk ci moom et moom mu nekk ki nga xamante ne euh, ruuxu adduna bi digg digg digg à travers moom la la la mate voilà parce que euh, loolu moom moo tax sax mu nekk ci asamaan bu njëkk bi voilà parce que à travers ci nekk gi mu nekk ci asamaan bu njëkk si euh, lay amee xeetu administration ci li nga xam ne moom moo nekk ci suuf voilà moom suñu euh, ak ak yeneen voilà moo tabax kaaba gi moom voilà moo tax tamit bay am baytul izzati ci muy néeg bu tollo kaaba gi bu mel ni kaaba gi bu nekk ci kaw ci asamaan bu njëkk bi ainsi nekk ci juróom-ñaareelu asamaan moom mi moom na ko mottali nga xam ne mooy xaritu yàlla bi ainsi de suite voilà yaa am na ay xaqaati yu bari yu làqatu ci ginnaaw loolu mais maam Adama alayhi salaam comme ni ko waxee mooy incarnation turu yàlla yi ay melo comme ni ko am ne noonu la ko borom wax allama Adama al asmaa kullaha xamal moom maam aadama mboolem turam yi te loolu jëmmi loolu mooy salaat faare comme ni ñu ko waxee salaat faare ci boppam loolu lay tolloon allama aadama asmaa kullaha muy 616 voilà parce que à travers salaat faare ci la borom subhaanahu wa ta'aala amalee mooy laa mooy jëmmi réalité yeneen bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam ci la amalee mbindeef ci la amalee adduna bi ci la adduna bi euh, cosaanoo mais loolu. Euh, xëy na mën na diis nii ah ci dégg nii ku ku comprendre wala ku ko xamul mais euh, loo tax Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bu ma waxoon nit ñi aarif billah yi sax laa wax réalité yi bi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci salat fa ay ngëneelam kon ñoom dinañ ne dañ maa war ne dañ maa war a rendi euh, mais doomu maanaam maam Adama alayhi salaam moom ci boppam moo mel noonu maanaam kon lépp lu nekk ci univers bi ci nit ñi ci ci mbindeef yi rek boroom subhaanahu wa ta'aala quintessence euh, bi ni def na ko ci maam Adama alayhi salaam euh, kon maam ñooñu nga xamante ne tamit dañoo dem ba mat nekk xalifa yàlla comme maam Adama ni mu ko nekkee woon ñooñu mu ne fa zahara bu ko defee kooku moom mu daal di feeñ moom maam Adama ci sam ak ñi ko nuru ci doomam feeñ di xaq haqq ci turu buur yàlla bi nga xam ne muy dëgg gi sax ala kasrati ci bëri taqaabul haa ay xeeti euh, anam yi muy nangoo tur yi maanaam mooy euh, tur yi fi nga xamante ne yëpp moom lañu ñu approprier pour pour pour euh, pour manifester wu pour feeñ ci tur yàlla yi ak lépp loo xamante ne maanaam prédisposition yi nga xamante ne. Euh, moom la laaj yëpp moom Adama incarné na tout prédisposition yëpp moom Adama matal na ko alayhi salaam bu ko defee mboolem turu yàlla yu mën a manifesté wu ci moom maanaam parce que bu ñu nee xamal na ko ko mooy ne borom subhaanahu wa ta'aala manifesté na turam yëpp ba moom Adama xam leen yooyu tur yëpp ba ràññeet na ak seen ay réalité seen ay xafaay kon loolu du lu tuuti moom Adama du ko. du du du du d'ailleurs ñàkk teggin la sax d'ailleurs euh, ci ñuy waxee noonu di tudd moom Adama di wax di di di di ko tuddee noonu quoi di ko wax euh, façon waxin woowu yi nga xamante ne moom la ñu bari bari euh, di waxee ci maam Adama alayhi salaam di am ay actes yu bari yu ñuy tëral ci moom te ki koy wax kat moom bu gis ni moom propre baayam di ko jur ñu ngi wutaw utiliser même terme yi muy utiliser ci moom Adama di ko utiliser ci propre baayam lan ngay xalaat ci nga xam ne mooy baayu mbindeef yëpp alayhi salaatu wassalaam nekk yeneen ci boole ci dégg nga kon non seulement dafa am prédisposition yëpp pour mën a nangu manifestation turu yàlla yëpp waaye wax xakama muy àtte bin xàq ci maanute ci di ci dëgg wala àddina ak maanute maanaam moom ci dëgg ak maanute lay àtte mu ne wallaahu te buur yàlla huwa moom ci boppam alxaq muy dëgg wala adlu te moom ci moom mooy maandu kon dangay gis ne ay tur yàlla ak melo yàlla moom lay taxawee di acte ci kaw suuf c'est-à-dire kon euh, tur yàlla yeeg melo yi nga xamante ne moom la incarné yépp ci ci ci ci ci baatin daf koy manifester ci zahir mais daf koy manifestation boobu principalement ci ñaari mbir lay jaare lu mat xel muy dëgg ak maanute muy justice voilà la vérité vraie la réalité et la justice la justice l'équité voilà dëgg ak ku mu mën a la dëgg ak fu mu mën a jóge mooy du topp mukk bànneexu nit ñi abadan da ko yor trajectoire am képp koo xamante ne lamb na la ci trajectoire bi yow yaa ci bokk ku mu fekkul ci trajectoire bi bokkoo ci moom digg moom du tànn kenn moo koy moom déedéet nit ki moo naan lii mooy dëgg man maay dem tànn ko mais dëgg du la tànn abadan dëgg ak maanute justice bu yàlla koo amul maanaam maa ngi fii laa dëkk fee laa juddoo diwee sama baay mooy sama maam ak euh, nii laa mel ak dama yor alal dama am lii xattaa wali yu yàlla lu mu rëy rëy rëy mbir bu nekkul ci dëgg maanaam bu amul dëgg amul dëgg rek parce yàlla ci bopp mooy dëgg te yàlla du topp bànneeku nit ñi nit ñi ñoom ñooy jaamam maanaam yàlla du jaamu kenn nit ñi ñoom ñooy ay jaamam moom yàlla te li bëgg a def moom yàlla du fi nekk di topp caprice nit ñi déedéet gars yi bu amee seen ay caprice yàlla du topp loolu déedéet moo tax yuxrijul hayya minal mayyiti wa yuxrijul mayyita minal hayy muy génne luy dund ci lu dee muy jële lu dee ci génne ci lu dund mooy loolu day tekki ne moom jël ab yéeféer génne ci nit ku jullite nitu yàlla mooy jël tamit nit ku jullite nitu yàlla biir mu génne ci moom yéeféer yàlla fi muy def ay xéewalam allahu yàlla moom mooy xam exactement ana fan lay def risaala kan mooy nekk yenentam am nit ñi duñ ko ko tànnal kan mooy nekk wàllu yoom nit ñi duñ ko ko tànnal kan mooy nekk xalifa yàlla ci kaw suuf nit ñi duñ ko ko tànnal moom yàlla moo koy tànnal déedéet ku jàpp ne même même kay leen moo xam leen benn affaire bu ma fi jógee diw moo may doon lu ma yor moom moo ko yor loolu sax yàlla du ko nangu déedéet nit ki sax amul tànne ne mu fi jógee diw moo may doon loolu yow non mbiru yàlla la yàlla mooy xool ana kan moo ko doy mu jox ko voilà tout simplement après gars yi kontaan nañ wala kontaanu ils sont du choix divin waaw wala déet loolu ñoom après ñu gérer ko yàlla moom dëgg mooy dëgg te moom mooy justice moom mooy la juste le juste al adl al haqq al adl képp nag koo xam ne da nga incarner xilaafa googu da ngay incarner cette vérité là da ngay incarner loolu mënta ñàkk du jaar loolu mënta ñàkk voilà loolu mënta ñàkk voilà après gars yi kontaan wala kontaan après bon bon gérer euh, après ñoom dinañ ko gérer quoi. loolu ak état d'âme la ak ay ay xeeti caprice quoi nit loolu moo tax nit ku bëgg maanaam moo tax loolu tam bokk na ci li ñuy xamee loolu dañ ciy xamee ne ku bëgg a nekk dëgg dëgg dëgg dëgg ku yàlla samp ci kaw suuf faaw nga nekk koo xamante ne sa yoon bu nekk ci euh, caprice nit ñi ak seen ay euh, euh, seen ay émotion voilà yow daal dëgg rek na la yàlla lan la bëgg yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam la jeex na ku ci confirmé wu baax na ku ci confirmé wul bon garawul quoi na nga def garawul maanaam nit ki fii mi ngi bàyyi xel trop waaw mais xam nga après nit ñi dañuy ci xam nga rek après nit ñi buñ ko déggee xam nga lii nit ñi buñ ko gisee bon c'est vrai sax dëgg la mais bon xam nga rek après affaire yi dafa laaj tamit diplomatie waa yooyu dëgg la mais ci kaw mu bañ a tax ba dëgg gi laqatu mu bañ a tax ba dëgg gi toxu mu bañ a tax ba yow nga bañ a teg sa tànk ci dëgg loolu yëpp dëgg la de diplomatie baax na rafetal baax na maslaa baax na wax li wax yëpp dëgg la mais ci kaw loolu yëpp maanaam bañ laa pousser ba nga teg sa tànk ci dëgg yeneen bi sallallahu wax nañ ko fi waaw ñun sax xam nga. instant bii nii soo bëggee sax waaw léeg-léeg sa yàlla yi sax xam nga yow yàlla bi ngay wax ne dañ ko war a jaamu sax waaw d'accord mais bon suñu yàlla yi suñu maam yi bàyyi bon xam nga suñu maam yi aussi il faut pas que ñu jàpp ne ci liñ nekkoon baaxul quoi mais baaxul kay suñu maam yi liñ nekkoon baaxul où est problème alors mu ne euh, xam nga suñu maam yi liñ nekk xamul faut pas dire ça quoi xam nga te puis c'est tegginuwul daal xam nga voilà et puis grawul quoi su fekkente ne da bëgg nguur sax ñun lu mel ni jox nguur quoi xam nga ñun ñëpp ñu dëppoo ni leen mais nga bàyyi kan suñu aaday maam suñu maam yi ngay xas quoi di wax suñu yàlla yi du voilà baaxul quoi et voilà et soo bëggoon lu ne lu ne lu ne lu ne wax nañ ko borom bi ne ko wan du law tudd fi ne ko yóbbu fi noonu mi ngat nañ aka neexoon nga nooyal rek ñoom it ñu nooyal voilà maanaam ñoom jàmmarloo gi ñuy jàmmarloo yow ci dëgg yëpp lenn rek ko ko waral mooy ñoom bu ñu sañoon da ngay nooyal yow bon nga daal di voilà ne bon garaawul xam nga affaire faut négocier nangam nangam bon voilà c'est vrai que yàlla lii la bëgg bon naa ko wàññi tuuti quand même bon xam nga après et après ñoom it ñu daal lay fekk ci tuuti ñoom tamit ci xam nga maslaa tuuti voilà après ku nekk nekk ci caaxaan yoo xamante ne day nuru dëgg ci biti fekk ay caaxaane loolu bu ko kenn jaral kenn ci àdduna voilà bu ko kenn jaral kenn ci àdduna voilà comme li imam al-Ghazali doon wax rek rahimahullah wa mu ne ki gën a ci nit ñi mooy maanaam loolu wax la du résumé vraiment affaire ki gën a ci nit ñi mooy ki nga xamante ne moom àddunay boppam la jëndee àllaxiram maanaam moom ah ay intérêt addunaam ñoo tax ba mu compromettre carrément àllaxira mais kooku ki ko gën a perte mooy ki nga xamante ne addunay jàmbur la jëndee àllaxira moom maanaam bu doon addunay boppam sax ñu ne xëy na addunay boppam la moom bénéficié la ci déedéet mais euh, maanaam ki nga xam c'est que loolu moo gën a impressionnant maanaam ki nga xam ne moo lay def jaam yow ki lay wax ne la mais non bu nangu mu def la jàmm parce que yàlla rek la moom kenn mu la ko dul yàlla maanaam yow kooku ngay wëlbati mere ko maanaam ki naan la bu nangu ko la def jàmm yàlla moo la moom yow parce que tout simplement yàlla moo la moom bul nangu keneen moom la bul nangu kenn def la jàmm bul nangu kenn bëggal la ci caaxaan bul nangu lu dul li yàlla bëgg nga nekk yàlla yeneen bi sallallahu alayhi yabal bul nangu keneen jël la moom la bul nangu kenn xañ la sa liberté boobu parce que yàlla rek moo la libéré yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw pour libérer la bul nangu liberté boobu la yàlla jox yow nga wëlbatiku jël sa bakkan wala sa baat jël ci ak chaîne dem jox ko koo xamante ne dëgg dëgg ay intérêt rek a ko sol man nangu loolu mais loolu nit ku yeewu sax du ko def yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm voilà voilà après nag fan la ñuy mujjee day dégg nga moom moom moom moom yooyu la ñuy wax ma ni euh, loolu yëpp garaw li garaw mooy ñàkk dëppoo ak yàlla ñàkk ñàkk dëppoo ak li yàlla bëgg li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam léegi nag yow soo dëppoo li yàlla bëgg ak li yeneen bi bëgg li yeneen bi jàngale sallallahu alayhi wasallam yow dëppoo nga ak mbooleem ñoom ñi ñuy wax ay mag ñu baax maanaam mag ñu baax ñooñu yow yaay ci leen bu fekkente ne nga dëgg bu dee dëppoo nga ak alquran ak sunna ñu baax ñooñu yow yaa leen représenté voilà même bu fekkente ne adduna bi yëpp wax nañ ne yow représenté wu leen wax nañ ne euh, yow da ngay yow bon xam nga comme que kii nangam da da ngay di ngat di ngat dara nekku ci di ngat dara nekku ci yeneen yi alayhi salaam dañ doon di ngat bi yeneen yi alayhi salaam bu ñëwee ci benn peuple li ñuy njëkk def mooy di ngat loolu la ñuy def di ngat la ñuy def yéen li ngeen nekk baaxul seen bàyyi ak seen maam yi li ñu baaxul biñ nekkoon baaxul moo tax bokk na ci yeneen ci gaa dañu wax mais da nga bëgg a wax ne kon sunu maam ñoom ñuy safara quoi mais bien sûr bu déglu safara <laughs> kan kan ci kan lay appliqué wu. wala boog nit ki bi ñoom ñooy tànn ci kan la dëgg di appliqué wu déedéet dëgg moo fi nekk di appliqué wu ci képp kenn exemple bi koy faral di joxe mooy scanner. Euh, scanner yi nekk ci hôpital yi nga xam te ne boo ci ñëwee ne damay seet sama wér gu yaram ak yooyu dañ naan la duggal nga dugg affaire bi scanner la résultat bi seen scanner bi dëgg mooy scanner bi képp ku ci dugg résultat bu génnee après yow yow loolu mooy sa poids yow loolooy sa valeur résultat bi biin jaar ci dëgg moo lay wax yow yaay kan yow yow sa valeur lan la voilà léeg-léegi ñenn ñaa xam nga ñi mbooloo mi mbooloo man mboolooy caaxaankat yi ñoo gën a bari mboolooy ñi nekk ci dëgg loolu moom dafa lekk maanaam kon diingat maanaam nit ki warta ragal ñu ne ko da ngay diingat parce que diingat ci boppam dafa baax mais nit ki dul diingat sax moom baaxul yenent bi sallallahu alayhi wasallam da doon diingat yenent bi alayhi wasallam dañ doon diingat voilà comme li Cheikh Hadji Malick wax radiyallahu anhu ci Hilal Dhahab bi min ba'di sabbin wa tadlilin wa tafsihatin akhfaw lahu kulla ma akhfawhu min idami Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw bi min ba'di eh, sabbin ginnaaw ba mu ŋaññee seen yàlla yi wax leen wax yu ñaaw wa tadlilin sànkuloo leen ne ñoom seen bàyyeeg seen seen xel yi ak seen bàyyeeg seen maam yi ci li nekkoon dara baaxu ci yoon wi ñu tegu dara baaxu ci watas si hatin ba pare mu dobloo seen xel yi ne yéen seen xel yi dara ñëwut loolu ba mu amee ne ko yow kon suñu waaw suñu culture ngay dàq quoi suñu aada yi quoi suñu mais akhfaw lahu kullama akhfaw nit yi tam akhfaw lahu ci lañ ko feeñale kullama akhfaw mboolem lañ ko nëbbaloon nit yi ci nooneel ñoom liñ bëgg mooy koo xamante ne da ngay nekk fii di négocier di mujj ak quatorze heures voilà di wër boo naree wax a sax nga wiiri wiiri wiiri ba sax doo ko wax nga wax leneen loolu nit ku yeewu du ko def nit ki daa war a gëm ne laa ilaha illa allah mooy wax di dëgg bi yàlla rek kay buur keneen du buur yàlla rek mooy yàlla rek ka ma moom keneen nag moomu te mbir mi mënta wul ba ba keneen moom moo ko yàlla maanaam noonu la nit ki di gëmee mbir euh, moo tax affaire xilaafa bii nii dinañ ci ñëwaat insha allahu taala euh, ci anam goo xam te ne leeral dëgg-dëgg xalifa nan lay mel xalifa yenn ci bi sallallahu alayhi wasallam xalifa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala anhu nan lay mel parce am parce xilaafa dañ dañ dañ koy wax di ko joyal ci ci baat bari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 masalan tey man su ma leboon xaalis mu am benn valeur masalan muy cent mille euros wala dara benn banque banque bi teg ma ci intérêt ma fay intérêt ba mu jeex ak xaalis boobu mu jeex loolu ma investir tey dafay continuer di xaraam ngir riba bi wala boobu ndax dama koy maanaam bu dee am na istixlaal bu ci mën a nekk nan laa koy doxalee nañ koy kiwee bu dee nit ki rëccu na ko daal maa ngi jégalu voilà. salaamaaleykum wa rahmatulah. Euh, genre yu mel noonu euh, li nga xamante ne moom la nit ki mën a def noonu su fekkente ne dafa leboon xaalis euh, ci banque bi après mu wëlbatiku maanaam loolu xam dafa xaram et que loolu yëpp riba la tudd ndax kullu qardin Euh, maanaam bor boo xamante ne dafa xëcc euh, intérêt maanaam nax ko mooy njariñ loolu la ñuy wax euh, riba nit ki kon su fekkente ne dafa utiliser xaalis boobu alal jooju ba mu jeex maanaam ba nga xamante ne léegi fay na intérêt yi def na lépp ba pare su fekkonte ne fayagul lépp ba mu pare ni muy def moom mooy day day libéré wu ci bor bi maanaam day delloowaat bor lépp mais comme que loolu mënta ne et que il mu fay intérêt yi ba pare maanaam parce que léegi dañ lay njatt léegi loolu noonu daf koy fay fayinu koo xamante ne euh, dañ koo njatt ci tool yi maanaam xeetu fay boobu rek la ko mën a fayee maintenant su fekkente ne dem na nag ba investir ci ba pare ci ba lépp nag li nga xam ne moom la Alxuraan bi wax ci bu bon bunt boobu mooy ne ginnaaw gi xam naa ne ah léegi wax dëgg yàlla li ma defoon bi dafa xaram et que ndekete alal ji baaxul à partir de ce moment là lenn rek moo koy dese moom mooy tuub ci boroom subhaanahu wa taala comme ni nga xam ne noonu la ko boroom subhaanahu wa taala waxe ci ginnaaw bi ne falakum ru'uusu amwaalikum laa tazlimuuna wa laa tuzlamuuna ni maam seen bopp alal moom ngeen di dese boobaa doo bu leen tooñ doo leen te duñ leen tooñ maanaam loolu mooy su mu mënoon a delloowaat euh, mbir mi maanaam su doon intérêt bi ci beneen côté bi la nekkee boobaa damay delloowaat intere bi yëpp ci ci ki nga xamante ne moom ma ko joxoon mais comme que man maa ko joxe te aw leneen lu mu mën def lu dul loolu bu boobaa jëm ni alal yi tuub rek laa ci mën a def borom bi subhaanahu wa leneen li ci yëpp moo fas yéene ci def lu dagal euh, loolu moom mooy li ne euh, moom moo mën a nekk wallahu ta'aala a'lam d'accord kon su ma comprendre mooy bu dee bor bi jeexagul day jël bor beeg lépp maanaam désengagé day arrêté lépp ci crédit bi complètement noonu quoi voilà voilà ah, ok macha allah am na yàlla xëy ko bëri jërëjëf salaamaaleykum wa barakaatu ci question Ali boobu li bëggoon laajte rek mooy par rapport ak euh, kii bi mu doon wax désengagement bi mm-hmm. bu dee remboursement day am mm-hmm. ndax waa ji day remboursé ba hauteur xaalis bi ñu ko joxoon mu bañ a delloo intérêt yi mais mu delloo à hauteur de fa nga xam ne en tout cas mu yem ak li ñu ko joxoon moom mm-hmm. waaw loolu lay def maanaam day delloo li nga xamante ne moom mooy lañ ko joxoon lépp lay jël delloowaat ko léegi nag euh, intérêt bi su fekkente ne moom après tool mën na ci am maanaam ñu forcer ko ni ko par force da ngay fay intérêt bi dañ lay teg daan sàngam ak yooyu bu boobaa day obligé di fay intérêt bi maanaam mais alal jooju ci boppam moom bu mu ko utiliser di ci def lenn lépp loo xamante ne invest maanaam investiru ko woon ba pare bu mu ko ci def mais su fekkente ne effectivement lu mu investir comme tey par exemple bu dee kër la bu jënd ba pare léegi li muy def moom mooy kër gi ci boppam lay jaayaat léegi su jaayaatee kër gi euh, day delloo valeur lu njëg gi li li mu am maanaam njëgu kër gi lay lay lay lay lay lay delloo boobaa maanaam fayaale intérêt yi nga xam ne moom mooy li mu dese woon xam nga souvent ñoom buñ la ko jaayee ni day am ay intérêt day am ay kii comme tey par koo xam te dañ ko ko étaler sur vingt ans mu dem ba 15 ans mu comprendre que ni ndekk lii daf xaram léegi moom day jaay kër gi xam kër gi day am valeur léegi bu ko jaayee loolu lay jëm mu daal di fay li nga xamante ne moom mooy euh, mboolem li nga xam ne moom mooy li des léegi nag li ci des ndeyu alal jooju léegi moom mooy ki nga xamante ne moo ko moom léegi à de ndeyu alal jooju nag bu bëggee beneen kër mu dem wuti ci beneen kër bu bëggee loué mu dem loué ji ainsi de suite mais su fekkente ne intérêt bi parce que intérêt bi ñaari possibilité rek moo soit dañ lay forcer nga war ko fay soit day nekk loo xam ne forcer wuñ la ci bu dee dañ la forcer nga war ko fay loolu moom dafay fekk ne euh, maanaam dañ la tooñ maanaam mënu ci dara quoi dañ la tooñ bu boobaa da ngay da ngay joxe li nga xamante ne moom mooy li aju ci intérêt yi bu fekkente ne nag mën nga ci dara bu boobaa intérêt bi moom ngay moom ngay euh, euh, maanaam bu dee mën nga bañ a joxe intérêt bi doo joxe intérêt bi maanaam tey boo ko seqoon ak jullit nga expliqué ko ne bon lii riba la woon daganul nangam nangam day daal di comprendre que ni riba nga daal koy jox sa alal maanaam nga daal koy delloo alalam rek maanaam bu boobaa cosaanu alal yi rek nga koy delloo doo ko du du nangu moo tax alquran ne falakum ru'uusu amwaalikum seen ndeyu alal ji rek ngeen moom maanaam mooy li nga xamante ne moom mooy li nga leble woon ci cosaan comme tey su la lebaloon 1000 euros ba wala 1500 euros. ba pare la da nga ma ciy tegal 500 euros ñun ñaar tey bu ñu demee ba xam ne lii baaxul li ñu def mooy mooy da nga may delloo suñu 1000 euros kese 500 euros yi day daal di watt bu boobaa laa taw bi mun a la tooñ duñ la tooñ mais su fekkente ne nag après comme gars yi dañ lay teg ci ay dañ lay njëkk ci ay juridiction ay yeneen ak yeneen yoo xamante ne ñoom ñoo la ëpp doole bu boobaa mënoo def leneen lu dul maanaam euh, rembourser alal doole parce que sinon problème bi mu jural day rëy lool lool maanaam. te boor boobu day daal di nekk loo xam ne dalay tegu même bu dul a tegu ci kanamu yàlla mais dalay tegu ci kanamu luwaa bi te bu boobaa li mu lay indil ci ay préjudice moom day rëy lool loolu bu boobaa ni ngay def mooy nga jox ko lépp maanaam ak intérêt bi yëpp nga xam te ne moom moo ci nekk nga jox ko ko ci yéene yi tout ak débarrassé wu ci euh, ci lii nga xamante ne moom mooy li am relation ak riba bi yëpp nga débarrassé wu ci bu ko defee après nag euh, nga daal di mën a doxal sa leneen li ngay doxal wallahu ta'ala a'lam allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ maa ngi jégalu dafa am lu ma di fee comprendre si question bi hmm. mooy par exemple su nekkee damaa jëndee 1000 euro moo am intérêt 500 euros mu nekk 1500 euros. waaw est-ce que su nekkee amaat naa possibilité jaayee 2000 euros sachant que day des benn 500 euros boo xamante ne nii su ma remboursé lépp day des ci xaalis bi nga xam ne daganul woon est-ce que loolu dinaa si am possible droit. non li nga xamante ne moom mooy li gën nag mooy nga jaayee ko d'accord bu ko defee soo ko jaayee mille mille cinq nga daal di rembourser mille cinq cent euros yi benn yoon nga génn ci problème bi une bonne fois pour parce que bu ko defee lépp loo xam ne dafa am relation ak riba bi maanaam mu bañ a am lenn loo xamante ne yow moom nga ci tax. Ah, d'accord jërëjëf voilà. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ mi ngi ziyaara di nuyu ñëpp. Euh, man itam damay dugg ci laaj bi parce que dafa am euh, benn question bu nga xam ni euh, dafay posé wu si entre par exemple si SICAP wala HLM ñoom buñ lay jaay kër par exemple mën nañ la kër gi ni la koy jaaye quinze millions CFA mm-hmm. te kër googu ñu lay jaayee quinze millions CFA yow doo dem bi ci banque mais ñoom ñoo la koy jaay mm-hmm. te soo joxee xobit xobit quinze millions ngay fay mais bu leen dañ la koy étaler sur par exemple quinze ans te te par exemple ak euh, di fay vingt deux millions wala vingt trois millions wala vingt cinq millions léegi dama bëggoon xam loolu est ce que cas d'espèce foofu rival wala déet. déedéet loolu du rival loolu la ñuy tuddee fay taxis maanaam mooy euh, njaay la moo xamante ne ci xeetu bu yooyu la bokk yi dagan yi xeetu njaay yi dagan yi la bokk mooy euh, ma ne la lii de par exemple ma la ordinateur bi dama la koy jaayee cinq cent euros mais sauf Euh, su fekkente ne da ma koy fay léegi nii cinq cent euros la nga ma koy nga koy jënde mais su fekkente ne dama koy fay da nga ma ko bëgg a fay mën naa la ko étaler par ay mois mais bu boobaa six cent euros lay doon yoo xamante ne chaque weer nga may jox cent euros moom mu mat maanaam euh, loolu li li li li ci am solo rek moom mooy ñu définir mbir mi à partir de moment bi njaay mi di façon c'est-à-dire que euh, mënoo ne par exemple dama la koy jaayee mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa dafa dafa tere ñaari jaay ci benn jaay ñaari contrat ci benn contrat euh, mooy lan mooy munuma tey par exemple ne la euh, dama la koy jaay c'est cinq cents euros laa la koy jaayee euh, mais soo ma ko jaayee su ma su ko jëndee par état par maanaam cent euros par mois cent euros par mois pendant six mois nga ma koy jox bu waa day daal nekk six cents euros munuma tey par exemple ma ne Euh, maanaam munuma tey nga ni ma loolu mbir mi noonu lay deme et que euh, euh, yow amul dara luñ tànn maanaam bi ñuy signé contrat bi dama ni la rek bii la wala bii te amul benn choix bu précis buñ def loolu moom rek lañ ciy tere loolu moom moo xaram mais tey su fekkente ne am na choix bu ñu retenir daal ni ok bon écoutez sama 500 euros yu ko fii donc damay opter pour beneen solution bi bu boobaa muy 600 euros. loolu boobaa dana dagan maanaam loolu day wëlbatiku ci eh, cas de figure bi nga xam ne moom nga wax loolu bay taxsir la dagan na xamuñu borom xam-xam boo xamante ne wax na ne loolu daganul ci biir borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wallahu ta'ala eh, hmm. bi euh, euh, justement loolu li ko wutalee euh, bu fekkonte ne dañ laa lebal xaalis bi mooy ne fii dañ laa jaay kër gi ba pare étaler la ko alors que fële dañ laa lebal xaalis bi ba pare étaler la ko boobaa riba da ciy dugg ndax day dugg ci yi nga xamante ne moom mooy asnaf ribawi yi yi nga xamante ne te loolu daf ci bokk al ayn mooy euh, li nga xamante ne moom mooy euh, or ak xaalis voilà or ak xaalis yooyu dañ ko loolu riba da ciy daal di dugg ay xeet la yoo xamante ne daal di ciy dugg te euh, mooy ak lépp lu am valeur fiduciaire voilà mooy euh, euh, saman bi mooy lépp lu am valeur fiduciaire loolu day daal am euh, riba da ci daal di dugg or xaalis dollar CFA dalasi indien yen ainsi de livre voilà yooyu euro CFA voilà yooyu riba da ci daal di kon loolu moom moo soo ma la ko joxee nga dem jënd ci kër gi yëpp en en réalité xaalis bi maanaam yow léegi xaalis ak xaalis nga fi am nga am contrairement ak tey su fekkoonte damaa defar kër ba pare jaay ma loolu foofu la lay wute wallahu taala alam waaw sëriñ bi euh, amoon na laaj ci six cent euros yooyu ñu étalé. waaw comme souvent ni ñu koy gisee ñun ci suñu société yi contrat yi mel noonu bu amee parfois dañuy def bu dee da ngay rembourser cent euros par mois parfois ñoom dañ ciy dugal. seen i cent euros yi bu tardé par exemple man nañ la teg daan. bu mm. boobaa est-ce que day daal di xaraamam de. waaw loolu day xaraam ci ci loolu moom day xaraam bu fekkente ni ci l'islam la loolu dafa xaraam loolu mënta nekk loolu mënta nekk ci l'islam loolu moom moo loolu tamit na euh, na ko soit na ko xamante ne euh, duñu duñu dugg ci ci kii boobu ci xeetu loolu mais comme ci société yi comme ni nga ko gisee. lool da ci am comme boobaa yow mi nga xamante ne yaa dugg ci contrat boobu il faut nga def tout pour def mëne maanaam pour euh, <coughs> voilà euh, comme comme la alxam wa in kaana zu usratin fa naziratun ilaa maysarah koo xam ne dafa nekk jafe-jafe boobaa dañ ko war a xaar ba keroog muy am yombal maanaam mais duñ ko teg ay daan duñ ko teg ay pénalité comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee ci suñu société yi donc yow mën nga def choix boobu de mais sous condition que nga bañ a am benn pénalité sous risque que alal ji ci boppam maanaam ak xaram def ci daal di dugg wallahu waaw bi moom mooy soo dernière question bu ñu ma yóbbante la hmm. euh, bu dee euh, dama amel nit bor hmm. euh, par exemple cinq mille euros hmm. mu mat at est-ce que 5000 euros yooyu dama koy génneel dinañ ci génne asaka bu dee aussi dama ko koy rembourser en plusieurs fois léegi bu dee dañ ci génne asaka bu dee remboursement bi en plusieurs fois koy génne. voilà léegi boo yi dañ cee wute bu dee fuqaha Maliki rahmatullah ñoom ñaare ni ñuy faral def rek mooy dañ naan benn yoon lañ koy génneel asaka euh, léegi. Euh, li nga xamante ne euh, moom mooy teqantal bi nga xam ne amaana moom lañ ci gis ne moom mooy bi gën a dëgër insha allahu taala mooy ne dañuy xool ndax nit ki am na yaakaar ci jot ci alal ji waaw wala déet su fekkente ne am na yaakaar ci jot ci alal ji boobaa faaw daf koy génneel ndax daf koy boole ci alal ji mu denc maam day yor àttee alal ji mu denc su fekkente ne maanaam euh, euh, yaakaaru koy euh, yaakaarul ne dana ci mën a génne azaka mën a jot bu boobaa du ko génneel azaka léegi su fekkente ne comme cas de figure yow yi nga wax li muy nuru mooy ne waa ji moom am na yaakaar ci ne da jot ci alal ji maanaam loolu mooy cas de yow yi nga wax bu boobaa ni muy def moom mooy day jor ak tey loo xamante ne euh, alal ji mu denc la maanaam ndax xam na ne euh, diw dina ko ko joxe ji nangam maanaam moo tey alal juñ jëloon moom bu mu jëloon denc ko fenn ñoo yor ñoo bokk ak kepp voilà bu mu bloqué par exemple moom alal bu mu bloqué ci benn compte ñoo ñoo bokk àtte wala alal bu mu dugal ci benn gafaga ñoom ñoo bokk àtte wallahu ta'ala a'lam